wala tasubbu alladina yadcuuna min duni illahi fayasubbu allaha cadwan bigayri cilm kadalika zayyannaa likulli ummatin camalahum summa ila rabbihim marjicuhum fayunabbi'uhum bima kaanuu yacmaluun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab téeméer bi ak juróom ñett mu ne wala tasubbu bu leen di ŋàññ alladina ñi nga xamante ne nii yad'una moom la guyi fir yi di jaamu min dunillahi wallif borom bi tabaraka wa taala fa yasubbullah ndax bu ko defee bu ngeen ko defee ñoom dañuy ŋàññ borom bi tabaraka wa te dara nag yóbbule woon ci ci loolu li nga xam ne moom la ñuy ŋàññ borom bi tabaraka wa taala lu dul adwan lu dul loo xamante ne ak fittirlu ak li nga xam ne mooy ak tooñakuk noonoo bi ghayri ilm ci loo xamante ne nii teguñu ko ci benn xam-xam mu ne kadhalika naka noonee wala naka nii zayyannaa lañu taaralal li kulli ummatin xeet wu ne amalahum seen jëf ya nga xam ne moom lañ nekke seen suubuwaay ya nga xam ne moom lañ nekke ñu jàpp ne moo gën ci kaw suuf ba nit ñi noonee la leen lañ leen cee war a woo summa ginnaaw gi ilaa rabbihim ca seen boroom marji'uhum mooy seen delluwaay fa yunabbi'uhum mu daal leen xabaare bima kaanu ya'maluun ci li nga xam ne moom lañ doon liggéey doon ko jëf fii ci kaw suuf lii nag laaya bii nii mooy boroom xam-xam yi rahmatullahi mooy bon am nañu naan alhamdulillah kene gi nga xamante ne mooy li boroom bi doon wax ne nga yii li tax mu wàcc mooy ne bu jullit ñi dañ doon ŋàññi ñi nga xam ne ñooy xërëmu ku yi léegi nag ñoom ñu leen di delloo lu mel noo ne suñu borom wàcce laaya bii waaye am na ci ñoo xam ne sax dañ ne noo nekkuñu woon ne ñoom boroom bi tabaaraka wa taala nekkul woon ne moom ci boppam lañ doon ŋàññi de ndax ñoom gëmoon nañ ne jàppoon nañ ne yàlla moo gën a mag voilà yàlla bii Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam di wax moo gën a mag waaye suuf que dafa aajoo woon nag yeneen i yàlla yoo xam ne mooy seen xërëm yii moo tax ñoom kiñ doon kiñ doon ŋàññ mooy ki nga xamante ne nii moo fi waxu yàlla ji muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te nag ŋàññ ku yàlla ëndi ya yónni ko jox ko message ne lii ngay ŋàññ kooku mooy borom bi ci boppam ngay mujj di ŋàññ ndax mu ngi mel ni rek waa joo xamante ne nii président bi nga xam ne walillahi almasalul ala dafa joxe ab ndigal ne léegi tabaxal leen ma tabax bu mel nii wala defaral leen ma tali bii léegi ña koy defar est-ce que président bi ci boppam mooy ñëw nekk ci chantier bi di defar tali bi déedéet dañ naan pourtant c'est la réalisation de monsieur président diw naan président diw de moo ko def pourtant defu ko léegi nag waa ji nga xam ne dafa ñëw moom ne bon waaye yow xool tali bi affaire bi neexu ko wala bâtiment bi mu ne waaye ñi doon def lii rek saaga waaye yow ñii booy bu saagaa ki nga xam ne moo ko liggéeylu voilà mooy ki joxewoon digal li même bu dee ne laal na ki nga xamante ni même bu dee ñoom dañ ne non non non ñun ñi ko fi def lañ wax ko tabax waaye yow ñii ñu def dara baaxu ci te waruñu ko fi woon a def loolu mooy rek président ba la ñuy ŋàññe kon nag loolu la am ci boroom xam-xam ñu ne loolu la waaye ñoom doonu ñoon taxaw ñoom yéefaru Quraysh ci boppam di wax Allah ba pare ko ŋàññ déedéet ndax ñoom loolu jàppoon nañ ne yàlla boo gën a màgg waaye nag il faut ñu bokkaale ko lii nag lu laay bu rëy la ci li nga xamante ne nii léeg-léeg nga bàyyi loo xamante ne nii lu baax la ngir lan ngir moytu loo xamante ne nii musiba la boo xamante ne nii bu gën a mag loolu nga moytu ko ngir loolu le comme ni nga xamante ne nii noonu la siiwe ci li nga xam ne mooy boroom xam-xam yi mooy bàyyi maslaha boo xamante ne nii li dar i mafsadatin arjah minha ngir daal di eh, daal di jag li nga xamante ne mooy maslaha boo xamante ne nii moo gën moom moom mooy moo gën a yàqu quoi mooy moo gën a euh, kii Euh, euh, feeñ nga xam ne boo ko defool yow lii lu baax la mais boo ko defee lu bon la may indi daa gën a rëy voilà ndax moom wax dëgg mooy ne di ŋàññe yéefér yi ak ŋàññe li nga xamante ne mooy li ñuy jaamu te du dëgg loolu moom jaamu yàlla bu rëy la waaye nag waaye bu dee ne loolu day indi ñoom ñuy répliquer di saaga ñi nga xamante ne tey ŋàññ borom sharia bi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñàkk teggin bu boobaa dañ naan la bàyyi lëli même bu dee la lu baax la looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci veen bi ci lu mel nii ci la doon waxe ne ah, nekk bi muy wax moom alayhi salaatu wassalaam ne bokk na ci yi nga xamante ne nii ñooy bàkkaar yu mag yi mu ne moo bokk na ci bàkkaar yu mag yi nit ki di saaga ki nga xam ne mooy ay ñaari waajuram di leen ŋàññ ñu ne ko oh way yonente alayhi salaatu wassalaam way yow way nit nan lay nan lay ŋàññ ay ñaari waajuram yaayam wala baayam loolu nit dina ko def mu ne waaw ndax lan yasubbu abar abaa wa yasubbu umma wa yasubbu ma umma voilà mu ne ndax day ŋàññ baayu diw ne ko yow sa baay nii la léegi bu ko defee moom mu indi li nga xamante ne waa yi ŋàññ baayam voilà moom mooy bi nga xamante ne nii moom la parce que moo ŋàññ baayu jàmbur waa ji répliqué loolu noonu kon mooy ba pare mu ŋàññ ki nga xamante ne nii mooy yaayu waa ji bi nga xamu yaayu benn waay waa ji répliqué daal di ŋàññ ki nga xamante ne mooy yaayam kon mbir maa ngi noonu loolu nag bu boobaa dañ naan la bu ko def parce que day jurlu gën a garaaw wallahu alam moo tax lii lu ama am solo la amul nekk fi naan man daal gis nga ateye ji sama yoon new ci man moom <coughs> alhamdulillah man daal sawaay kii nekk fi daal sa sawaay ah man daal ci ŋàññi leen laan dëkk ak seen démocratie yi ak yii léegi yow bu dee da nga koo def ñoom ñuy caricaturer di ñaawal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax nee na dañuy répliquer bu boobaa dañ naan la hé loolu bu ko def de même bu dee ne loolu du loo xam ne moom ci cosaan la nekk loo xamante ne lu baaxul la waaye li mu jëmee mooy li nga xamante ne mooy li baaxul mooy comme rek mooy sabdu zaria walaa lii la bo ñuy woowe tamit ci sabdu zaria ci boroom xam-xam yi mooy lépp loo xam ne day jotale boroom ci loo xamante ne yoo la loolu dañ ko def ko def cosaan nekkul loo xamante ne nii lu xaraam la même bu dee na sax ci cosaan mën naa nekk lu baax loo xam ne boo ci yéene woon yàlla mu nekk jaamu yàlla waaye nag bu dee day indi lu gën a pataa lu gën a garaaw loo xamante ne lu ñàng la loolu moom dañ la koy tere fii mu ne moom ñépp xam nañ ne luye sa oto moom baax na luye sa kër baax naa waaye bu dee ne yow ñi ngay luye appartement bii benn jigéen la boo xam ne day jaay boppam wala benn waay boo xamante ne nii dafay accueillir ñi nga xam ne ñooy jaay seen bopp moom nga xam ko bu boobaa dañ naan le waaye sa kër gii sa boutique bii nekk sa suufu kër luye ko moom kenn ne wala dafa xaram de waaye bu ñu xamee ne boo ko luye waa ji ay beer ak yooyu la fiy jaay ki sàngara dañ naan la yow nag moom moom bu boobaa sax yow dafa xaram nga koy def moom boobu moom moo gën a tee garaatu moo gën a gee pata mu ne wax samu suñu boroom di continue <coughs> mu ne wax samu te ñoom yii firi de ñu ngay waat billaahi naan billaahi laa wax ñu ngi waat ci yàlla jahda aymanihim fa nga xamante ne nii seen yulli yulli nag seen du dayok coono ci wàllu mooy ngiñ ya nga xam ne ñoo gën a màgg ci ñoom di def ay effort di yulli seen coono di waat di waat ay waat yu rëy rëy rëy naan la in jaathum aaya naan dëgg-dëgg gis nga seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam la in jaathum aaya bu ñu ab laaya màndarga bu leer a leer comme ni nga xamante ne moo amoon ca seydinaa noox ak yatu ka nga xam ne Seydina Muusaa ga alayhi salaatu wassalaam waat naa ne lu mel noonu moom boo ñu ko indi bu ñu dikkalee de la yu'minunna biha ñoom nee nañu dinañu ko gëm qul suñu boroom ne waxal la yow sallallahu alayhi wa sallam innamal aayaatu dëgg-dëgg mandarga yi laaya yi indallahi ñu nga fa borom bi tabaraka wa taala wa maa yushirukum moo ko yëndi ko neexee te wa maa yushirukum moo yéen lan moo leen yëgal lan moo leen xamal sax annaha te ne yéen laaya yooyu buñ idaa jaa alhamdulillah que ñoom bu laaya yooyu ñëwee laa yu'minuuna lan wa maa wa lan moo leen yëgal lan moo xamal ñoom yéefér lan moo leen xamal yéen waaw wa maa yushirukum lan moo leen yëgal yéen yi fiir yi annaha ne laaya yoo yële idaa jaat bu leen dikkalee bu dikkee laa na ñoom duñu gëm dara wa nuqallibu suñu boroom ne bu boobaa ma daal di laaya yi ñuy wax nii naan yu mel noonu lañ soxla wa nuqallibu waay waay mooy loolu de façon bu ñëwoon boroom bi gën a xam ne ñii duñu gëm tus wa nuqallibu nee na waa ñoom sax lan moo leen xamal ne ñoom lool bu ñëwoon ne ñoom duñu gëm wa nuqallibu bu defee nag bu boobaa nag ñu daal di jàllar bi ñoom seen xol yii nga xam ne ñoo waroon a takk laaya ya daal di koy gëm wommatul seen borom wa absaarahum ma daal di wëlbati li nga xam ne mooy seen xol ya waaye wëlbati seen bët yi seen bëti xol ya ak seen bët yii ba ñu jàpp ne lii daal saaxir la kamaakeem ni nga xam ne rek lam yu yu'minu bi noonu lañ ñàkkoon a ñàkk a gëm Seydina Muhammad mii indi laaya bi suñu boroom jaarale ko waaye kamaa lam yu'minu bi comme ni nga xam ne noonu lañ ñàkk woon gëm li nga xam ne mooy lislaam bii aw wala marra ca njaal den ba jiitu woon na gëmuñu woon dara bi nga xamante ne nii loolu yàlla laay yi ñëw gëmuñu ko woon am na yuñ leen ci wan yu bari mais weer wi ñu fi xar fii bi ñu ngi fi woon affaire bi est ce que tax na ñu gëm boo tax gars yi ay caaxaan gan lañ kon nag suñu borom ne même laaye ñoom yi ñu ne na ñëw yooyu bu ñëwoon waa kan moo leen ko xamal bu boroom bi bu boobaa mu daal di jàllar bi seen xol yeeg seen bët yi comme ni nga xam ne ñoom nekkuñ woon ñoo woon gëm bu jënjaal benn ba wa nadaruhum ñu bàyyi leen bu boobaa fii tuxyaanihim ci seen dengi dengi gi ci seen beew gi bokk ci seen beew gi nga xam ak seen réerte gi ñu nekke ya'mahuuna ñuy dengi dengi di nekk ñoo xamante ni dañu ëlëmu mu ne walaw annanaa tey bu doon ne ñun de nazzalnaa ilayhimul malaa'ika mooy këy bu ñu wàcce woon ci ñoom malaaka yi comme ñoom niñ ko doon réclamer di ko laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko wàcceel ñu malaaka yi ñu gis wa kallamahumul mawtaa waaw ñu def man borom bi tabaaraka wa taala ma def ñi dee ma dekkil leen comme ñoom nii nga xam ne noonu lañ ko doon proposé yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddoon nañ ko fi tudde ko fa ci tuddati ko fa ci suuratul isra suuratul furqaan ak keroog rek ñu ngi ko doon fàttali mooy xadiisu mawlaana ibnu isaaq boobale rahmatullah alayhima bi paawu màkka yi dajaloo woote yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw ñaan ko ñoo gën a xatul dëgg voilà mooy loolu daal comprendre nga kon fàttale ko nga mbir mi mooy loolu lañ doon wax naan ko ñun ñi faatu te nag bokk ñi ngay dekkil mooy koo xamante ne mooy suñu maam ja di Qusay ibn Kilab fa innahu kaana shaykhu shaykhu Cheikhu Sidqi ndax moom kat daa nekkoon koo xam ne magum dëgg la woon bu ñëwee ba na ñu yow dëgg nga ñu door laa gëm suñu borom nag lool ñu laajoon yëpp ak malaaka yi Abdallah ibn Abi Umayya daal di woon wax muy sœur ci yaay sayyidatuna Ummu Salama radiyallahu anhuma kon nag suñu borom ne gis nga même bu ma wàcce woon malaaka yi ñu wax ne nañ ñëw wa kallamahumul mawta ma wàccee leen ñi dee gi dekkil leen ñu wax ak ñoom wa hasharna alayhim ñu daal di leen pang jab dajale leen alayhim ci ñoom kulla shay'in lépp loo xamante ne nii moom lañ laaj rek mooy lépp lu ñu laaj rek laa mooy mu nekk nii en face ci ñoom ñu koy gis ni mu gën a gaale mu daal di agsi ñu koy gis nii jahratan ma kaanu li yu'minu suñu borom ne nekk ñoon di de du ñu woon gëm bu boobaa illaa ay yasha allah lu dul mu sob borom di tabaraka wa taala walakin na waaye li am da des aktharahum lépp ci yéeféru Quraysh yi yajhaluuna dañoo sànku dañoo départ moo tax ñuy wax yii di laaj yeneen laaya yoo xam ne wute naaj yiñ leen wan ku gëmul yii moos ku la wan yeneen yi noo koy gëme woo ko woo du gëm dara lu dul mu soob borom di ta borom bi moo am na ci ñoo xam ne soob na ne du gëm tous wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala taala alhamdulillahi rabbil alamin